muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu ci suñu jotaay bi ñu génn bi wa fadlihi wa minnatihi. ngi woon ba léegi ci wufuud yi. muy délégation yi nga xam ne ñoo dikkaloon aleyhi salaatu wassalaam ñu ngi woon ci bi nga xamante ne nii moo ci mujjoon ci wàllu délégation wu nit ñi al ins sinon des na yu bari waaye ñoo tànnoon loolu ndax mbir yi dañoo bari gis lépp day nekk loo xam ne day xaw a jafe ginnaaw bi nga xam ne lañu gisoon ci jotaay bi ñu génn quduumu jarir ibn abdillah min bujayla la muy seydina jarir ibn abdillah albajaliyu radiyallahu taala anhu wa ardaah tey mu dese woon ñu bi mujjoon muy sey quduumi tamim seydina tamim addaari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ci yoon sax moom lañu waroon a gis rekk ak bu waa eh, bu waa Kinda bu Sam ak bu waa Kinda bu Seydina al Ash'ath bnu qaysir radiyallahu anhu comme ni ñu ko tudde woon waaye dañoo far obligé ñu xaabaabal dañoo far obligé gis yeneen yoo xamante ne ni mooy bu seydina taariq ibn abdillah ak bu nga xam ne moom lañ gisoon ci jataay bi weesu euh, euh, bu bu bu bu ibn Abdillah ak Seydina Jarir kon tey ñu war a gis Seydina Dikkuk Seydina Tamim ad-Dari ak ay mbokkam te ci lañuy jeexe wufuudul ins après ñu gis bu jinne yi ci benn jataay incha allah ñu tëj euh, incha allah jeexal ci wàllu délégation yi moo doon tamim ibna aws ibna xaarisa am nañu ne noo du du xaarisa waaye xaarija ibn suud am ñu ne noo du suud waaye sawaad arxamukallah ibn jazima ibn dhiraa ibn adi amin ibn adi ibn daar moo tax ñu naan ko addaar yi maamam jooju addaar dàkkantalam nag moo doon abu ruqayya abu ruqayya addaar moo doon dàkkantalam moom seyyidina tamim eh, addaar radiyallahu taala anhu wa ardaa al imaamu addahabiyu ci siiratu bna ci ci ci siyaru aclaam annubala mu ne tamim addaari saaxibu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam abu ruqayya Tamim ibn Aws ibn Xaarija ibn Suud ibn Jazima al-Laxmi al Tamim kii moo Tamim moom noonu la ko ubbee bi muy def tarjamaam di def biographie wam moom Seydina al-Imaam al-Dhahabiyu alayhi Tamim kojoo woon ci waa ndax maamam ju jële comme niñ naan al-Qurashi ko ci Quraysh fii mu ne saaxibu rasulillah nekkoon àndandoowu alayhi salaatu wassalaam ndaw yàlla li alayhi salawaatullaahi wasalaamu abu ruqayya moo doon dàkkantalam tamim ibn aws di doomu aws ibn xaarija ibn suud ibn jazima allaxmi ko joowoon it ci waa laxm al filastini ca palestine ndax moom fa dëkk woon foofale la ci bilaadu shaam fala kojoo woon moo doon e, dëkkuwaayu waa daar e, mu ne waddaaru batnun min laxm Gaddaar mi maamam mu ne ab néeg la ab biir la kanaala min laxm ci tribu bu réy boobu di waa laxm mu ne laxm nag moom ci Ya'rub ibn Qahtaan lañ bokk muy ci arab yu yàgg yoo yële mooy seen maam Ya'rub di doomi Qahtaan moom nag Seydina Tamim ad-Dari ay mbiram mu ngi feeñ l'an neuf ci zamanul wufuud ci la agsee ci la dëgmale ci aleyhi salaatu wassalaam moo tax al imaam euh, euh, az-Zahabi mu ne wafada Tamiimu Daari radiyallahu anhu sanata tis'a fa aslam mu ne moom mu ngi def délégation ñëw moom Tamim ad-Dari ci bi aleyhi salaatu wassalaam l'an neuf ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa aslama mu daldi tuub bi muy ñëw nag ku mel ni eh, eh, imaam al-Waaqidi yu dane ñoom diis lañu woon dane woon diis lañu woon muy waa daariyin ñoo ñële min min ad-daariyin min qabilati daar àndoon ak Seydina Tamim addaari te imaam ibn sakan loolu la wax dane aslama sanata huwa wa axuuhu nu'aym walahuma soxba mu ne moom imaam ibn sakan raxmatullaahi alayhi mu ne aslama sanata tis'a mu ne seydinaa tamim l'an neuf la dugg ci lislaam mook frère buñ naan nu'aym te am nañu àndandoo ak alayhi salaatu wassalaam Euh, kon moom mi Seydina Tamim ay mbiram kon dafa feeñ ci li ngi li nga xamante ni mooy jamono yu wufuud yi moom mu ngi agsi ci délégation yi ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu agsee mu ñëw ci yeneen bi aleyhi salaatu wassalaam ak ñi mu àndal selon imaam al-Waaqidi këne doonul woon moom rek dafa àndoon ak ay nit imaam ibn Sakan nee na mook frère ñoo ñëwandoo nee na bi nga xam ne nag ci la demee noonu dafa ñëw nettaleem nettaleem Eh, imaam Muslim ibn al-Hajjaj moo ko solo ci yaatal ko yaatal lool ci xadiis bu gudd gudd indi ko ci kitaabul fitan wa ashrat as fi muy waxe ci fitna yi ak li màndarga yi wane ne yawmal qiyaam mu ngi jege si ak ak jegeem indi na ko foofule waaye na ko noonu sëriñam di al imaamu ahmad ibnu hanbal daal dinay solo nettaleeb li nga xam ne mooy tamim ak nettaleem bu am solo di nga xam ne mooy nettali ci istuwaaru ak xew-xewu masiixu dajjaal waaw eh, waa asxaabu sunan al ñoom ñépp yi solo nañu ko al imaam abu daawud noonu al at-Tirmidhi al imaam an-Nasaa'i naka noonu al imaam Ibn Maaja rahmatullahi ala al jamii ñoom ñépp solo nañu nettalee Seydina Tamim ad-Daari ak mbiru Masiixu Dajjaal ak mbiru Masiix al-Masiixu ah, al imaam Muslim. raxmatullaahi alayhi day nettali te comme ni ñu ko waxe woon Seydina Tamim mi dafa am particularité boo xam ne keneen fekku ko ci ci saxaaba yi radiyallahu ci àddina saxaaba yi bu nee saxaaba yi mooy ñu gën a màgg kon particularité bi mu am keneen amu ko ginnaaw moom ci mbindeef yi waaw keneen ci nit ñi amu ko parce que moom mooy le seul saxaaba boo xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane xaddathani waaw ndax xadiis yépp xadiis yépp wal xadiis mooy lépp loo xam ne dañ koo askanale ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci wax wala ci jëf wala ci portrait physique wala moral wala muy loo xamante nii euh, lu nit def ci kanamam moom mu fekke mooy loolu mooy xadis lu ñu lépp lu ñu askanel kullu ma usnida ila rasulillah min qawlin aw fi'lin aw wasfin xuluqiyin aw xalqi voilà lépp lu ñu askanele yonent bi alei saat salaam ci wax wala ci jëf wala portrait moral wala wala Euh, euh, décrit mu nekk portrait boo xamante ne ni physique la xadiis yi dañuy ñëw da ngay dégg xaddasanaa diw xaddasanaa diw muy dem ba ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne xaala mu wax walla mu wax di jëlee ci boroomam subhaanahu wa taala waaye xadiisu tamim kese addaari radiyallahu anhu moom mooy xadi càllale yi dem ba ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne xaddasanii tamim voilà mu ne nettali na ma Tamim muy ab xadiis waaw Muslim mu ko indikoon ci téere biñ la wax kitaabul fitani wa ashraati saa boo demee bunt yi nga xam ne moom la shuraax yi lenn ci shuraax yi def kal imaam an-Nawawi ci baabu ñu ko tuddee baabu bunt qissatul jassaasa waaw baabu buntu qissa xabaaru aljassaasa espion bi ki nga xam ne mooy toppal ay xabaar dajjaal di ko jox waaw ki nga xam ne mooy utal ay xabaar dajjaal di ko jox ndax dafa am espion nettaleem al imaamu muslim comme que yëf yi dafa gudd dañuy jël riwaaye imaam muslim kese mu ne moom al imaamu muslimu ibnu xajjaaj al qushayriyu an-naysaburiyu raxmatullaahi alayhi ah, kon mu ngoog mu ne xaddatanaa abdul waarisi ibn abd samad ibn abd alwaaris wa xajjaaj ibn shaa'iri kilaahumaa an abd samad wal lafdu li abd alwaaris ibn abd samad qaala xaddasanaa abii an jaddii an alxuseyn ibn dakwaana qaala xaddasanaa ibn burayda qaala xaddasanii aamir ibn sharaaxiil ash-sha'bi sha'bu hamadan annahu sa'ala fatimata bint qaysin uxta ad-Dahhaak ibn qays wa kaanat min al-muhaajiraati al-uwal fa qaala xaddisiinii xadiisan samictiihi min rasuulillah laa tusnidiihi ilaa axadin gayrihi alayhi salaatu wa salaam kon al imaam muslim dana xaddatanaa abdulwaaris dana abdulwaaris moo ñu nettali ibn abdusamad di doomi abdusamad yi ibn abdulwaaris muy doomu abdusamad di doomi abdulwaaris mu ne wa xajaaj ibn shaacir ak xajaaju sama beneen sëriñ di xajaaj ibn shaacir kilaahuma kenn ku nekk ci ñoom an abdusamadi abdulwaaris ak alxajaaj ñu ngi jële ci abdusamad mi jël abdulwaaris wallafdu li abdilwaaris mu ne nag expression yi ma indi fii mooy sama sëriñ bi ma njëkk a tudd du xajaaj ibn shaa'iri waaye abdulwaaris yi ibn abdisamadi mu ne xaddatanaa nettali nañu abi mooy abdulwaaris miñ la wax sànq an jaddi mu jële ci maamam ne abdulwaaris xaddatana abdulwaris ibn abdussamad mooy abdussamad ibn abdulwaris mu jële ca maamam di abdulwaris an alxusain ibn dakwan mu jële ci alxusain ibn dakwan qaala mu ne xaddatana ibn burayda mu ne doomi burayda moo ñu nettali qaala dafa gudd nag eh, bon wanoon nañu gis ñoom ñii ñooy ñan mais bon Euh, ibnu Burayda mooy Abdullah ibnu Burayda saxaaba bu bu mag wa ibnu al-Husayb al-Aslamiyu muy Abu Sahl marwaziyu nekkoon euh, nekkoon li nga xamante ne nii juge la bon waaye dañuy bàyyi lii parce que day gudd quoi al-Husayn ibn Dhakwaan mooy al-Muallim voilà waaye euh, al-Basri siqa la Aamir ibn Sharaxil kon ibn Burayda mooy Abdallah ibn Burayda Abdallah ibn Burayda moom moo ci Aamir ibn Sharaxil Aamir ibn Sharaxil mooy imaam ash-Sha'bi hmm? Hamdaan voilà ci Sha'bu Hamdaan la bokk Hamdaan <laughs> xam nga wafdu Hamdaan ci lañu waaye mënuñu leen a gis hein voilà mënuñu leen a gis parce que suñu suñu kii dafa jeex suñu kii dafa jeex suñu euh, euh, euh, li ñu defaloon wufuur yi dafa jeex moo tax waa Hamdaan mënuñu ko leen a gis kon Aamir ibn Sharahil ash-Sha'bi mooy taabi'i bu mag boobule ni Abu Amr al-Kufi thiqatun la mashhur ku siiw la waaw moom moom ah moom la imaam Makxuul doon wax naan maa ra'aytu afqaha minhu masumaa gis ko ko gën a dégg fiqu fiqu ma la Aamir ibnu Sharaxiil muy eh, shabi boo déggee ñu ash-Sha'bi rek moom mii lañ ci déglu voilà boo déggee ñu ne shabi parce que sha'bu Hamdaan ti waa sha'bu Hamdaan la bokk annahu ko moom saala Fatima bint Qays Fatima bint Qays saxaabiya la bu jigéen gisoon nañ ko ci nisaa'un xawla rasul Fatima bint Qays uxtu ad-Dahhaak Qays di frère saxaaba boobu di ad-Dahhaak ibn Qays moom nag moo ko magoon Fatima moo magoon ad-Dahhaak waaw moom dund na ba xilaafa Seydina Muawiya ibn Abi Sufyaan gisoon nañ ko ci affaire ak talaaq bi ñuy gis suuratu suuratu talaaq ci eh, uju yi ñu defoon ci tafsir yi ñu defoon ak suñu yaay joo jële ca suuratu talaaq gisoon nañ moom mii Fatima bint Qays moom nag ad Daxaak dañ naan uxtu ad Daxaak parce que dafa siiwoon ngir ñu ràññee mais ad Daxaak ibn Qays moom Fatima moo ko Fatima ko magoon maga woon na ko dix an sax waaw waaw am nañu ne dix ans la ko mage woon voilà am nañu ne dix ans la ko mage woon kon nag mu ne moom moom la imaam Ash-Sha'bi laaj mu ne ko wa kaanat moom min al muhaajiraatil uwal dafa bokkoon ci ñu njëkk gàddaay dem ci yonent bi alayhi salaatu salaam jóge Medina jóge Makka dem Medinatul Munawwara nee na dama ne ko man Abu Amir ash-Sha'bi dama ne ko dama ne ko haddisiinii hadiisan sami'tuhu min rasuulillah laa tusnidiihi ilaa ahadin ghayri nee na man damaa laaj Faatima mooy gis nga ma ne ko sëriñ sama mooy sëriñam la waaw sëriñam la ndax moom taabi'i la te kii saxaa boobu jigéen la mu ne ko man nag damaa bëgg nga nettali ma loo xam ne yow ci yonent bi alayhi salaam nga koy jële sans intermédiaire mooy loo xam ne yow ci sa bopp sama sëriñ yow yaa ko dégg yow Fatima waaw loo xam ne yow yaa ko dégg ci yonent bi alayhi salaam doone doon amul intermédiaire doone diw moo ma wax mu ne yonent bi alayhi salaam nee na non yow loo déggal sa bopp ci yonent bi alayhi salaatu salaam fa qaalat sëriñ bi ne ko muy sayyidatu Fatima bint Qays mu ne ko la in shi'ta la af'alan <laughs> waaw mu ne ko boo bëggee ma def ndax dégg naa ci yonent bi alayhi salaatu loo xam ne kenn nettaliwuma ko sama nopp yoo ko dégg boo bëggee yow Abu Amir Amir ash-Sha'bi ma def mu ne ko ajal haddithini Seydina Amir na ko ajal eskay d'accord na haddithini comme que am nga lool mooy lool laa doon wër xabaar ma waay nettali ma loo xam ne yaa ko dégg ci yonent bi alayhi salaatu dañ ciy jàngee ne tamit lool la mooy mbir mi sur mooy al isnaadul aali solo gi mu am solo sanad boo xam ne intermédiaires yi day néew waaw bu ko defee leer ngay gën a jolli ngay gën jege yonent bi aleyhi salaatu wassalaam hein manoon na ko wax rek nettali ma kese toog bu ko neexee moom sayyidatu Fatima bu ko neexee mu ne moom dégg naa ci sayyidatu Aïsha mu ne yonent mi alayhi salaatu nee na waaye bii dana ko non loo xam ne yow direct sans intermédiaire yow yaa ko dégg bu ko defee bu boobaa diggante Abu Amir ash-Sha'bi rahmatullah alayhi ak yonent mi alayhi salaatu benn nit kesee fay dox waaw mu ne ko kon baax na léegi nag ci la commencé ne ko dama dencoon Ibnul Mughira mu nekkoon nag min xiyaari shabaabi quraysh yawma idin mu bokkoon ci ñi gën ci jeune quraysh yi ba ma koy ba ma koy deeñ ba ma koy ba ma ba may sëy ak moom waaw ba may sëy ak moom ibnu al-Mughira nag mooy abu amr ibn Hafs ibnu al-Mughira ah ibn abdillah ibn amr al-Qurashi al-Makhzumi ah voilà léegi mu génn àddina nag waaw ci jamono yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu génnee àddina mu nekk di ténj nag mu nekk di ténj mu ne ah mu gis ne am na am na ñàkk na ku ku màgg way huwa min xiyaari shabaabi Quraysh ndax dafa bokkoon ci jeunes yi gënoon ci waa Quraysh waaye waaye fa usiba fi awwalil jihaadi maa rasulillah ñu daal di koy faat ci première ci jihaad yi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne nag bi nga xam ne ci laa fa lamaata am maytu ta ay ta ayyamtu xatabani abdirahman ibn awf fi nafarin min asxaabi rasulillah wa xatabani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala mawlaahu usaama ibn zayd mu ne nag bi nga xamante ne ci laa tinj ba pare ci la ma seydna abdurrahman ibn awf ñëw daal di may labat ànd ak fekk mu àndoon ak mbooloo noonu lañuy labate kenn du labat jigéen yéen ñaar rekk ngeen ne waaw al xalwa bil ajnabiya hada xaraamun sharaan wala in même bu deen al quraan nga koy jàngal loolu dafa xaraam voilà mooy seydna abdurrahman ibn awf bi muy ñëw di ko labat si fii nafarin dafa ànd ak ci am mbooloo la àndal hmm? dafa ci mbooloo la àndaloon euh, léegi ci saxaaba yi mu ñëw léegi nag mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi may ñëwit labat ma mais pas pour moom mais da utal soxna Seydina Usaama ibn Sharax ibn Usaama ibn Zayd ibn Sharaxil al-Kalbiyu radiyallahu anhum ah muy Abu Muhammad ah Seydina ibn Zayd Seydina Usaama nee na waaye man dama déggoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax ne doon wax ne man ahabbani fal yuhibba Usaama képp ku ma sopp na nga sopp ki nga xam ne mooy Seydina Usaama fal nuhibbuhu idan idaa rasuula bu dee sopp nañu yonent bi alayhi waay waay manula deñ ñu sopp Seydina Usaama ibn Zayd radiyallahu anhuma mu ne nag bi nga xam ne ci la ma waxee ci la ma yonent ma aleyhi salaatu salaam ñëwee di ma di ma labat si ngir moom ngir Usaama ah man na ko amri bi yadik fankih nii man shit ma ne ko daal sama mbir daal teg naa ko sa loxo yonent ma aleyhi salaatu salaam may ma ku la neex yaay xool ku la neex rek nga daal di ma koy may ci Abdurrahman ibn Awf jaar na fi te yow yaa mu bëggal sa ki nga xam ne mooy Usaama léegi man amatuma ci décision jël naa lépp teg ko sa loxo masalaay est-ce jigéen mën naa maye boppam loolu gisoon nañ entre al bikru ak as-sayyibu te gisoon nañ ko ci masailul az-ziwaaj moo tax loolu duñu ci nekk di waxaat la alhamdu wal minna neena yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nag ne ma demal inta intaliqi ummi sharik ne ma demal ci ummu sharik kër ummu sharik nga des foo fële mais ummu sharik nee na nag c'était une richard ku riche la woon femme bu amoon alal la woon ci wàllam saar bu manoon na ni alal ji bare noonu la mën a dépenser la il a il elle dépensait sans compter sharik de moom moom moom moom moom moom moom day day day tàngal carte bi rek bu doon tey li yi naan carte bleue bi moom du du du sedd waaw moom moom jigéen loxo sa ca ca ca mbar ma la day joxe rek ca poos bi waaw di dépenser lu bari fii sabilillahi ci yoonu yàlla mu ne moo ndax gan yu bari dañ doon ñëw këram parce que teraanga gu ñu xam ne moom la amee woon ma ne dinaa ko def ma ne ko waaw dinaa fa dem yonent saa salaam ne ma sax bu fa dem parce que foofu it umm umm shari dafa nekk jigéen goo xam ne day bari ay gan këram dafa yaatu rëy te dafa bari ay gan yu fay yu dafa bari ay gan yu fay ñëw dafa doon bari ay gan mu ne ma bu fa dem ndax day bari ay gan day bari ay gan damay bañ boo fa demee Eh, sa ni nga solo moo xam sa làmbaay yi nga sa yére yi des fois mu comme du ñàkk booy jóg wala yu mel noonu wala daal am lu feeñ ci sa yaram loo xamante ne nii ñoom dinañu ko gis te du leen dagan bu boobaa ganam yoo yële looloo tax mu ne ko kon demal ci ibnu ummi maktum parce que kooku mbokkam la woon wa huwa rajulun min bani fihr fihr quraysh wa huwa min batni alladhi hiya minhu ñoom ñoo bokkoon mook Ummu ibn Maktum mu ne ko demal foofu te moom silmaxa la woon nee na ma dem foofu euh, tamay falama tayam ta maytu mooy ba nga xamante ne amatuma soxla amatuma jëkkër voilà pa ba ma paree sama idda mooy idda gi léegi mooy bam amatul jëkkër euh, waaye mooy xutba ji est-ce que xutba ndax xam nga kuy téen ji amoo droit ñëw rek naan ko dama laa bëggal diw wala dama laa bëggoon ngir sama bopp loolu déedéet man ngaa def ishaara loolu ay ishaara la woon rek waaw mooy ay junju waaw mais manoo fa ñëw di wax loolu jamono yooyu loolu alquran da koo tere voilà léegi nag bam demee foofu fële après ci la ko yonent mi aleyhi salaatu salaam daldi eh, nee na nee na waaw ba ma fa nekkee hein eh, ba ma fa nekkee ca kër umm umma maktum nee na ci laa jekke benn jour rek ma dégg fekk samay idda jeexoon na ma dégg nidaa al munaadi munaadi rasuulillaahi yunaadi ma dégg euh, noddukatu yonent bi alayhi salaam di woote dinga ma ne mais yow ba léegi ñëwagoo ci tamim de ak nan la ñëwee nan la fa demee ma ne la ñu ngi ñëw parce que xadiis bi nii la demee waaw la waral xadiis ba loolu gis ko dafa am solo bul mel nii suñu doomu jamono nga xam ne ñoom genre xam-xam affaire fast fudd lañ ko bëgg a def boo soxlaa rek dangay ñëw rek fab dem sa yoon non xam-xam daa am àndal loolu moo tax ma ne la woon en tant que ñun léegi ay nit lañ yoo xam ne ci surface yi kese la ñuy yem même bu ay bu dee ne sax dinañ dem ci yi xam-xam moom dañ ko dul jàng duñ ko ut duñ ci def dara buñ ñëwee bu koy ut duñu xóotal dara dañuy ñëw rek bon masala bi lan la waaw walla déet waaw walla déet dagan na am daganul nga ne ko dagan na mu jeex loolu noo ci amee xam-xam ya mooy am na ñoo xam ne buñ boo ñëwee fekk leen ñuy def lañ la ne woon daganul ñu ne la bon yow nga lu tax nga ne da nga ñëw fekk leen ñuy def nga ne leen daganul ñu ne la waaw kay yaa léegi yow sa daganul gii da ngaa foog da ngay tëb rek ne daganul ñu ne daganul mooy ana fan nga ko teg alhamdulilah te bu boobaa bu boobaa yow doo am loo wax waaw bu dee ne yow sa sa daganul googu bu dee ne sa daganul googu sa waay mënoo koo layal ah waa ji danaan la bamassis lay ma ne même bu dee ne yow li nga wax noonu la mais amoo foo ko teg parce que surface rek nga ne waaw moo tax il faut ñuy dugg ci biir di xool ana lu waral mbir yi lii dalay wax ci yan contexte ba yonent bi aleyhi salaam di wax mbiru Tamim mii moom fan la ko fekkoon ak nan la deme mu ne ba ma nee foofu rek laa dégg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nag laa dégg munaadi rasulillah ki nga xam ne mooy noddukat yonent bi aleyhi salaatu wassalaam muy wax ne naan as-salaata jaami'a julli jaami'a mooy dajale mooy boole ngir woo nit ñi ñëw dajaloo ci jàkk ji waaw mu ne fa xarajtu ilal masjidi ma di génn ñëw ci jàkka ji ci saase comme que loolu la mun a di wax mooy waxoon nañ la lii du du waxtu julli yi ñu xamoon bu doon yooyu dañ doon noddu dañ doon noddu ca allahu akbar akbar ba noddu jeex yooyu ni ñuy nodde mais yii mooy bu dee xew xew bu rëy boo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam léeg-léeg nag ñu ñëw def ko yonent bi alayhi salaatu salaam bu ñëwee ñu julli ñaari ñu julli naafila ba pare door a wax waaw asalaatu julli jaami'a day dajale mu ne fa xarajtu ma génn ca saase ba ma déggee muy wax lool ndax xam nañ ne kon mbir mu rëy xew na ku ko dégg xam ne mbir mu rëy la yonent bi alayhi salaatu salaam bëgg na ñépp ñëw ci jàkk ji nee na ca saase man Fatima bint Qays radiyallahu anha ma génn ñëw ci jàkk ji fa sallaytu ma'a rasulillah mu julli ak yonent bi alayhi salaatu salaam gis nga mu ngoog mu ne fa kuntu fi saffi an-nisaa'i allati tali zuhuur al wax nañ la lii nag du julliy farata lañ naan as-salaatu jaami'a voilà léegi mu ñëw nee na ma génn bi ma ñëwee ma julli ak yonent mi alayhi salaatu salaam fa kuntu fi saffi fi saffi nisaa ma nekkoon ci sàppee jigéen yi nga xam ne allati tali zuhuur al-qawmi mooy nekk ci ginnaaw góor ñi ginnaaw góor ñi la sàppee jigéen ñi ne loolu it dañ ciy jàng ne jigéen mënula jiitey góor waaw dañ ciy jànge ne te loolu mooy doxalinu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam alsaxaaba wal ulama min baadihim jigéen du jiite ay góor waaw loolu euh, euh, alladina fi qulubihim marda ñoo koy poser comme li nga xam ñi nga xam ne seen xol yi dafa feebar amuk feebar bu ci ne ñoom ñooy poser wu question yu mel noon ci suñu doomi jamono naan ay pour des question de parité waaye li ñuy wax mooy ñoom dañu nekk en dehors de l'islam di wax waaw ay sujets yoo xamante ne nii ça n'existe pas la ñuy jé wala boog fa mu exister mooy indal kuffaar yi ca yéefér ya lañ bëgg a ñëw di ko transposer foo xamante ne nii amu fi place waaw mooy ne sàppee jigéen ñi te ginnaaw sàppee góor ñi lay ne waaw te Seydina Anas moom la waxoon ba yonent bi aleyhi salaatu wa ba ñu ko invité mu ñëw seen kër mu julli leen ba pare mu ne qumu falu salli lakum jóg leen ma julli leen mu ne fa qumtu ilaa xasiirin lana qad iswadda min tuuli ma lubis nee na ma jóg dem ci benn basang boo xam ne ñun ñoo ko moom si waa kër gi waaye nag dafa commencé ñuul parce que lu bari liñ ciy joggee ka dox aka toog waaw nee na fa nadaxtuhu bil ma ma daldi ciy wis ndox après yonent bi aleyhi salaatu salaam taxaw julli nee na eh, moom ak alxuraam mooy frère ba ñu toog ci su ñu nekk ci ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu salaam wal ajuuzu xalfanaa ki nga xam ne mooy màgget gi mooy suñu yaay wala seen maam ci yeneen riwaaya mu nekk fi nga xam ne moo nekk seen ginnaaw kon noonu la doon demee waaw moo tax fii mu ne ma ne woon loolu masala la du passage que ne loolu dañ ciy jànge ne jigéen manula jiitey góor te sàppee jigéen ñi manula taqaloog sàppee góor ñi te manuñoo sësante voilà kullu hada min mimma mimma yuxrijuhu ash-shaytaan loolu lépp shaytaanee koy def di ko xalaat loo gaa yi mu ne fa lamma qadaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam salaatahu jalasa ala al-minbari wa huwa yadhak nee na nag bi nga xam ne yonent bi alayhi salaam ci la ñu julli ba pare ci lañu jiite ba pare mu toog ci kaw minbar bi wa huwa moom xaalam etaawam yadhaku mu ngay ree mooy mano mooy <laughs> jalasa rasulullahi ala al mooy xaal yi jumla xaaliya la wa huwa yadhak xaaliya waaw lii day wax etaaw ak ban àll ci ban xaal la newe woon ba muy toog ci minbar ba mooy mu nga doon ree ah fa qaala mu ne li yalzam kullu insaanin musalla nee na yonent ci ma salaatu salaam ne kenn ku nekk képp kenn ci yéen ginnaaw ba ma leen woowee ba ngeen ñëw ba ñu julli ñaari ràkk yi ba toog ku nekk rek na nga des sa palaas bu kenn ku nekk saxoog palaasam fa mu jullee summa qaala ginnaaw gi mu ne atadruuna li ma jamaatukum atadruuna est-ce que xam ngeen li ma jamaatukum lu tax ma dajale leen qaalu ñu ne allahu wa rasuluhu a'lam ñu ne ko buur yàlla ak ndawam bi alayhi salaatu wassalaam a'lam ñoom ñoo gën a xam qaala mu ne inni wallahi maa jamaatukum li raghba wala li rahba walakin jamaatukum li anna tamiman ad-daariya kaana rajulan nasraaniyan fa jaa fa baaya'a wa aslama wa haddathanii hadiithan allah <laughs> bi ñépp ne tekk toog seen place yi mu ne ku nekk na toog place am mu ne leen atadruuna li ma jamaatukum est-ce que xam ngeen lu tax ma dajaloo leen wooru leen as-salaatu jaami'a ba ngeen ñëw ñu ne buur yàlla ak ndawam subhaanahu wa ak ndawam alayhi salaatu wasalaam ñoo xam mu ne inni wallahi mu ne man rasulullah sallallahu alayhi wat naa ko ci yàlla maa jamaatukum li raghba woowu ma leen parce que alal du fi nekk wala lu ñu leen di xemmeem lu ma leen di jox wala xemmeem dara ci yéen wala li raghba waaye du lu raglu loo xam ne moo fi ne wala mooy waaj a ñëw ngir ma leen ciy tiitloo mooy ah, du loo xamante ne nii dama leen a woo li rox ba tin du rox ba taxut waaw waaw <laughs> waaw du ay noon yu jege si manaan leen waajal leen comme na waa ahzab waa xandaq diit waaye yit dorob ngir mbir moo xawante ne ay may la wala xaniima yu fi ñëw wala ay butin de yu may séddale loolu taxul ma woo leen de walakin waaye li am ba des li nga xam ne mooy sababu sama dajale leen tey mooy lan jamaatukum dama leen a dajale li mën a daari daariya kaana rajulan nasraniya mu ne ndax Tamim ad-Dari kat dafa newoon koo xam ne karcaan la woon mooy chrétien la woon masiixi la woon ci waa jàngu bi la bokk waaw fajaa dafa dikk nag fa baayaa dikk na nag waaw maa ngeen di yëgal ne dikk na fa baayaa jaayante naa man dugg na ci lislaam waaw wa aslama fa bàyyi amu jaayanteeg man waslama mu daal di tuub mooy dama am euh, jiital ak taqdiim ak taxiir mooy aslam al islaamu mooy jiitu baayaa gi mu baayaa gi waaw parce que lu ñuy jaayante nit bala ngay jaayanteeg moom ci mbiru at l'islam day nekk loo xam ne da ko gëm waaw waaw comme wàllam saar bañ ñëwee dañoo jaayante ak yonent bi alayhi salaam ñu ne ko jëlal ci ñun ñu jël ci yow waaw jëlal ci ñun lu la neex waaw da nga jox ñu lu la neex mu ne jaayanti li ngeen may tam tamna'una ni mimma tamna'una min wa anfusakum anfusakum wa amwaalakum laada awlaadakum mu ne ñu ne dangeen ñuy dangeen may aar di ma protéger ci ni ngeen di protéger seen bopp seeni doom ak seeni soxna ñu ne ko waa ñun nag léegi bu ñu defee lool lu ñuy am mu ne wala kumul janna di ngeen am aljanna kon ñu jaayante moom gisoon nga keroog Aamir ibn Tufayl al mujrimu shaqi ba mu ñëwee naan daay rasulallah xaar li ñuy wéetal ak man walla boog def mag ma nekk sa second dane ko xattaa tuslim laa déet xattaa tuslima lu dul nga tuub voilà kon mooy mu ne fa aslama fa baayaa ne moom dafa ñëw tamim addaari baayaa mu jaayante wa aslama mu mu mu mu jébbalu dugg ci lislaam wa xaddatani mu nettali ma man rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam xadiis boo xam ne nettali boo xam ne waafaqa dafa dëppoo alladi kuntu uhaddithukum an masiixi dajjaal dafa dëppoo ak la ma leen doon nettali ci masiixu dajjaal dajjaal kàcckat boobu mag boo bële almasiixu dajjaal nga xam ne fu ne ci suuf dina fa teg tànkam dina fa wër dina fa dem ba mu des ah alxaramayn makka wal madina waaw makka medina rekk la du dugg fu ne dina fa jaar ci suuf-suuf dina fa ma dina fa raas dina fa jaar dina ko dina fa jaar ak tànkam muy masiix ad dajjaal mu ne moom tamim li ma nettali dafa dëppook la ma leen doon nettali fan yële li ma leen doon nettali ay jamono ngi kii dafa ñëw nekk chrétien nettali ma loo xam ne mu tuub jaayante nettali ma loo xam ne dafa dëppoo ak la nga xam ne fekkoon na ma leen ko doon nettali lu jiitu waaw eh, la yonent bi aleyhi salaam doon nettali lu jiitu yàgg naa nettali mbiru almasiixu dajjaal euh, euh, waaye peut-être mieux vaut hein ñu ñu ñu bàyyi euh, xadiis bi jàll parce que Seydina an-Nawwaas ibn Sam'aan hein Seydina kii Abu Urwat ibn non ma naan Urwa ibn Mas'ud an-Nu'man euh, euh, euh, lu mu tudd mooy Abu Mas'ud voilà Abu Mas'ud voilà as-Saqafi Abu Mas al-Badri ma Abu Mas'ud al-Badri moom daal dina koy nettali na nawwaas tamit daldi na koy nettali yooyu yépp ñoom nettali nañ ko jële ko ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah? ak ñu bari ci saxaaba yi radiyallahu anhu waaye dañuy bàyyi ah nettali bii mu daal di dem loolu foog naa moo tane ndax mooy pour gis ana la leen doon nettali lim ne daa dëppookul ma leen la ma leen doon nettali na ko noon al imaam Abu Sa'id al Xudri al imaam al Mughira ibnu Shu'ba ibnu Shu'ba moom koy nettali ci mbiru dajjaal mi yonent mi salaam doon leen nettali lu yàgg te al imaam ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhu tamit daal dina koy solo nanga noon al imaamu anas seydina anas anas ibn malik radiyallahu taala anhu anhu wa arda seydina ab xudayfa ibn al yamani daal dina koy solo tamit jële ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu fekk yonent alayhi salaatu wassalaam di nettali mbiru ma ma al kon loolu la mooy ne eh, loolu bari na saxaaba yoo xamante ne nettali nañ ko jële ko ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam naka noonu xaafidu saxaaba al imaam abu hurayra radiyallahu taala anhu wa arda waxoon nañ la sànq an Nawwaas ibn Samaan moom itam daal dina koy nettali jële ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom ñépp ñuy nettali mbiru ad-Dajjaal yonent bi alayhi salaatu doon leen ko nettali avant Tamim mii doon fi ñëw voilà yooyu yépp nag eh, yooyu nag la leen doon wax eh, loolu la leen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nag doon doon wax fii mu ne leen ne leen Tamim ad-Dari de dafa ñëw nasraani la woon chrétien la woon mu ñëw tuub nettali ma loo xam ne dafa dëppoo ma leen lu ma leen doon nettali avant léegi nag mu ne fa xaddatani kon lii lañ doon wax sànq mooy particularité bi am yonent bi alayhi salaatu wasalaam taxaw ne fa xaddatani diw de moo ma nettali waaw bokkul ak waa gisoon moom ci ab nusxa ñu bind xaddatani mooy xadiisul qudsi la yonent bi alayhi salaatu wasalaam di jële ci boroomam hein an rabbihi azza waaye comme que niñ doon bindee azza wa jall saay mooy doonoon am ay maas hein doonoon am ay maas comme alquran rek amuloon ay maas amuloon ay tomb début bi azza wa <laughs> gis xam nga boo bindee azza azza wa jalla nag gis ko Euh, moom mu gis yonent mi aleyhi salaatu salaam muy nettali di jële ci boroom an rabbihi azza wa jalla moom mu ne an rabbihi azza bi moom mu liire ko an parce que mooy raa bi niñ ko bind dafa niroo ko nuun ab nuun tomb ba nag comme que fam ne mu jàpp ne kon lii an la waaw wajal la waaw bi comme niñ ko bind dafa niroog raa mu jàpp ne lii kon raju la raa la mu ne kon an rabbi muy yonent ma saa saam di nettali jële ci boroomam an rajulin mu jële ci góor tax boroom muhaddis bi ne lii de ba mu ko déggee mu ne lii de yéeme na moom xaaral ma xool waay <laughs> ñu bind fi waaj yi liir boo xamante ne nii yonent bi càllale biy dem ba ci yonent bi alayhi salaam mu jële ci boroomam buur yàlla subhaanahu wa taala jële ci nit <laughs> loolu moom loolu moom maa ngi koy dóor dégg xaaral ma vérifier waaye xool mu xool gis ndekete yoo azza wa jalla la ko waa <laughs> waa ji boo kii waaw lii kay nii lay mën a demee moom azza wa jalla la kay du duur an rajulin moo <laughs> yooyu maas leen dañu am solo li jëm ci xadiis ak alquran parce qu'on sait jamais waaw nit mën na ko liire loo xam ne contraire li suñu boroom nàmbal ak yu mel noonu waaw loolu moom amul moom am buur yàlla di jële ci ci mbindeef an rajulin <laughs> rawatina yonent bi alayhi salaatu salaam jële ci buur yàlla buur yàlla jële ci góor an rajulin <laughs> eh, bii nag mooy le seul bi nga xam ne alayhi salaatu wasalaam dana xaddathani tamim mooy mu ne xadda moom nag mu ne haddathani kon dama nettali xadiis boo xam ne nettali boo xam ne waafaqadu dafa dëppoo alladi la nga xam ne kuntu nekkoon naa man rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam uhaddithukum di leen nettali anil masiixi dajjaal ci mbiru al masiixi dajjaal ba ma leen doon nettali jamono yee kii Sham lu jóge waaw masula gëm yàlla en tout cas masumaa gëm yoneen ab nasaraan la woon chrétien la woon ñëw na mu ngi door agsi jaayante tuub nettali ma loo xam ne dafa dëppook la ma leen doon nettali ci masiixu dajjaal xam nga lii bu doon ne li muy nettali lu lu weesu la danga naan mais chrétiens yi loolu la ñuy def it ak juif yi mooy seen tooraa yi yor di nettali loolu daa fekk yonent mi aleyhi salaatu salaam mooy amoon na ba pare mais lii day nettali loo xam ne ci kanam la luy ñëw la lu ñëwagul mul masiixu dajjaal te moom mii tamit bokk na ci particularité mi comme niñ ko waxewoon dinañ ko gis léegi mu ne kon mu nettali ma mu ne fa xaddatani kon li dëppook li ma leen doon nettali ci masiixu dajal mooy xaddatani nettali na ma man rasulullah kan moo ma nettali tamim ad-daari annahu këne moom rakiba dafa war fii safinatin dafa war benn gaal bahriyatin safina bahriya du safina barriya train <laughs> xam nga arab yi finalement mooy bi train xewee ak yooyu ak gëléem yéeg mooy même yooyu dañ ko doon safina barriya hein train train boo déggee ab arab boo la ne hadihi hiya ha ha unzuru ila safinati al barriya xoolal ci gaalu gaalu gaalu joor gi loolu mooy train safina bahriya safina bahriya safina bahriya mooy gaal goo xam ne xam nga buñ nee gaal rek ci wolof moom c'est fini mooy moom moom précision du ko soxla parce que gaal hein gaal moom fan lay daw gaal ci géej looco yi looco yi looco yi hein eh? looco yi xalay daw du du convoi comme géléem yi du yooyu mu ne moom dafa neena ma dafa yéeg ci benn gaal léegi ma thalathina rajulan min laxma ànd ak trente personnes ci waa ma wa juzaam ak waa juzaam xam nga ñooñu ñëpp waxoon nañ la Cham lañ ne waa Judam mooy les satellites des Romains ya woon foofu fële côté Cham euh, euh, euh, ci tribus arabes yu mag yooyu waa Laxmak waa Judam am na ñeneen ñoom fala ñoom Ukaydir newoon Abdul Malik Duuma Duumatul Jandal waa Laxm waa Judam waa Ghassan Maliku Ghassan mu ne nag moom dafa ànd ak trente personnes yoo xamante ne nii ci waa laxma ak waa juzaam fa la'iba bihimul mawju shahran fil bahr mais ñu eere ci ndox mi ci géej gi mois mois bu lëmb weerub lëmb ñuy ñuy manuñoo manuñoo laal tafes manuñoo teer waaw vague géej gi sàmbara di yëngu-yëngu gu rëy manuñu def dara gaal yi di leen baaje weer ñu ne ci géej gi summa arfa'u ila jaziratin fil bahr ginnaaw gi ñu teer ci benn île boo xam ne ci biir géej gi la ne hatta maghrib ash-shams ah alladhi ah maghrib shams bi nekk ci fa nga xam ne fala mooy foofu daal sori na ci côté orient fi nga xam ne fala shams bi di jant bi mooy buy sox dañ koy gis muy dugg fa jalasu fi aqrabi safina ñu daldi toog ci fi gën jege ci gaal gi fa daxalul jazira ñu daldi dugg nag ci île boo bëre seen gaal gi sànni leen mu ne fa laqiyathum dabbatun ahlab kathiru sha'r mais nee na mu dajeeg ñoom nag benn dabba benn benn animal waaw <laughs> ñu dajeeg ñoom benn ah, benn animal boo xamante ne nii ahlab ahlab animal boo xam ne ahlab la ahlab ahlab mooy euh, animal la boo xam ne euh, dafa bari karaw ba xataa geen gi sax dafa karaw gi daf ci fees del nga xamante ne nii daanaka pour moo tax li mu wax ne kathiru sha'r sha'r da koy firi day firi lool day firi ahlab waaw muy atfu bayaan atfu bayaan ci waa gaa yi toppatoo wàllu grammaire ah, ah, eh, bu ne ahlab kathira sha'ri kathira sha'ri atfu bayaan la mooy day leeral lu ñu tofale la mais day leeral li ko jiitu waaw mu ne laa yadruuna maa qubulahu min duburi mooy animal la boo xam ne nag xàmmee lan mooy bopp bi ak lan mooy gen bi loolu doo ko xàmmee ah lépp xam mooy lu bari karaw ba animal boo xam ne dafa am karaw ba ka ba génn gi fees dell dañ koy wax ah lépp mais animal bi nag moom c'est que pour nga xàmmee ne génn gi mooy mënoo xàmmee ne est-ce que bopp bi ban façon lu féete mënoo ko xam tellement karaw gi dafa fees dell waaw doo xàmmee kanam gi ak ginnaaw gi min kasrati sha'r ndax lan bari gu karaw gi bari biñ ko gisee ñu ne ko fa xaalu waylaki maa anti ñu ñu ñu ñu ñu la ci yàlla ah waay waay yow toskare ñeel na la waaye yow mii ñu gis ni yaay lan mais yow laay lan lii nii lan la ah ñoom dañu foogoon ne bon comme lii lii ñu gis peut-être kon lii xaaral peut bu ñu waxee dina xam li ñuy wax ñu ne ko mais lan la yow yaay lan fa qaalat mu ne anal jassaasa waaw man maay al mooy ki nga xam ne damay espionner man damay wër ay xabaar laay ut di ko indil sama sang waaw xaaru ñu ne ko mais wamal jasaasa mais lan mooy jasaasa ah lan mooy jasaasa parce que ñoom xamuñu mais jasaasa bon jasaasa mooy nekkul ne moo arab bi lañ xamul mooy du loolu lañ xamul waaye mais jasaasa pour lan lan la ñuy gisee animal boo xam ne bopp bi mënoo xam ne bopp bee geen bi mu bari karaw ñuy wax mu ñuy tontu ba pare mu naan ma naan anal jasaasa mu ne anal jasaasa. man maay aljassaasa ñu ne ko mais lan mooy jassaasa wamal jassaasa xaalat mu ne leen ayyuhal qawm intaliqu yée yéen nit ñi yéen ñii dem leen ila hadha ar fi dayri waaw ñu ne ko dema mu ne leen yéen nit ñi daal ja nekk fi di laaj maay kan sax jaru ko dem leen ci góor gi ne fee te nekk ci tabax bële am na tabax bu nekk ci biir île bi bu ngeen duggee ba ci biir di ngeen fa gis benn tabax bu rëy am njëndi boo xamante ne ni bu ngeen fa demee di fa fekk di ngeen fa fekk benn nit dem leen ngeen laaj ko waaw fa innahu ila xabarikum bil ashwaaq waaw ndax moom kat moom dafa bëgg ku bëgg la ku bëgg bëgg la te xemmeem ngir xam seen xabaar wax ak yéen loolu moom xam naa ko waaw kon nag dem leen ci moom moo gën ngeen may laaj man mii maay kan naa tamit nee na euh, lamma sammat lanaa rajulan fariqna minha an shaytaana nee na bi ñu waxee lool nag nañu benn góor bu ne fee mais bi ñu déggee wax ji bi mu tuddalee góor nee na ñu tiit ci saa saase ñun trente ñépp min lax mu waju daan dañoo tiit ñun ñu échoué seen bateau dañoo échoué ci ci jazira boobu ci île boobu ci biir ndox mi léegi nag nee na ñu tiit ñun ñépp ñu tiit ñu ne hée cay way ci lan lañu tombé nii way ñu ne ah nañ dem ñu tiit ndax liñ doon ragal mooy est-ce que du seytaane est-ce que du seytaane nag lañu amal problème nii mu nekku benn shaytaane nee na fantalaqna siraan ñu gaaw dem nu mu gën gaawe daldi dem ci biir dugg ci biir île bi comme ni ñu ko jassaasa bi waxe gaaw xatta daxal na dayra ba ni ñuy duggee ci tabax bu rëy boobu mu wax waaw nga xam ne day wër ci ad daar moom daar ñoo bokk fu ñu jóge hein nee na fa ida fiihi a'zamu insanin ra'ayna mais nee na gis nga bi ñu duggee ba agsi foofu mais ñu ngi fa fekk bii ponkalum nit mais mooy ponkalu nit boo xam ne masuñoo gis nit ku mel ni moom non kii moom nit ku màgg ku ku réye nii mel ni géant